amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati al-baqara ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim kon ba léegi ñu ngi ci laayab téeméer bi ak ñaar fi nga xam ne mooy wax kàccuk yahuud yi ne woon seydinaa Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam am jabarkat la woon fenn la nekkul woon moo ibnu daawud mu doomu seydinaa daawud ji alayhim salaatu wassalaam mo déggal abul qaasimi alayhi salaatu wassalaam ñoom seydinaa muhammad mi alayhi salaatu wassalaam naan moom yonent la woon moom dese naa xam ni mu demee moo kookum njabarkat la woon suñu boroom ne waxuñu dëgg de léegi nag ba pare di ci waxaale fi nga xam ne njabar fa la jóge fa nga xam ne foofee lañ ko tibbee ca fa nga xam ne mooy ca nga xam ne ca babil ca babilon fa nga xam ne fa la ko ñaar ñu yées ña jinne yu mag ya doy shaytaane yu mag ya doon jàngalee di haarut ak maarut ak gaa yi nga xamante ne nii ñooy seen ndongo ya suñu boroom nag agsi woon nañ fi nga xam ne ci la doon wax ne ñoom duñu ci lor kenn dinañ jàng ci loo lële loo xam ne ca la ñuy tàqalee diggante nit géeg jabaram waaye nag wamaahum bi daarina ñoom de nekku ñu nekku ñoo xam ne dañuy lor bihi ci seen jabar boo gële min ahadin kenn lañ ci man da lor de illaa bi idnillah lu dul ci digalal borom bi tabaaraka wa taala te moom lañ tëjëwam bii weesu wax nañ la moom mbir yi de toute façon li yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne jaffat rufi'atil aqlaam wa jaffati suhuf ne gis nga yëkkati nañu li nga xam ne xalima ya nga xam ne ñoo doon bindu dogal yi ak li nga xam ne mooy dal ci nit ku ne la lay xaar ak la nga xam ne fa ngay jaar ak la lay dal ak la la du dal mu ne xalima ya ko doon bind suñu borom yëkkati na leen bu yàgg wa jaffati suhuf te gis nga këyit ya nga xam ne lañ doon bind dogal ya wow nañu bu yàgg mooy c'est fini gis nga fu kenn yaakaar ne yow man ngaa def say toox say say say say kombi nag say lu la neex ba soppi loo xam ne moom la borom bi dogaloon ne diw lii moo koy dal ci dundam wala lii lay am ci xéewal ci dundam te jamono sàngam lay faatu jamono lii wa koy dal ci nombaru feebar lii wa koy dal ci balaa lii wa koy dal ci ay xéewal loolu mbindeef manu ci tus da ngeen di sonal seen bopp voilà loolu moo tax ku xam loolu yow da ngay noppaleku façon yi taaxuraan kii yi mooy njabarkat yeeg seen taalibe yu salte yi ci gaa yi nga xamante ne nii ñoo nekk ci kaw suuf di jaayum njabar di tëkku nit ñi nag di leen tiital naan ha yow xanaa xamoo ma nga di jaay ne nag dégguñu wolof awoo xam ne xaw ma lu ñu lu doon topp fee di jàmm di di di di tiitloo nit ñi di leen tiital naan boo ma xamul nag ma laaj diw ba ma ko kiiwee ah lii yow lii nga ne ko toppal nee nee ko soit labaa laa wax qul lan yusibanaa waxal li ñu tëjoon bii weesu te suñu boroom waxoon ko ne yéen wax leen ne lan yusibanaa du ñu dal illaa ma kataba Allahu lana lu dul li nga xam moom la boroom bi tabaaraka wa taala daal di dogal te bind ko ngir ñun huwa mawlaana ci moom moo méngoo suñu mbir te mooy ki nga xamante ne nii mooy ki ñuy aar de wa alallahi te ci borom bi kese moom lay wàkkirlu képp kuy wàkkirlu kon nag su waa labaa loolu ngay wax waa ji bu mu la tiital de moo tax ñooñu ay caaxaankat lañ ko waa léegi nag gaa yu bari seenu ñàkk xam moo tax ñu ragal leen am na ñoo xam ne rien que ngay wax lii rek ñu ngi naan hii sawaay mii daa repp hii sawaay de dugal na boppam sawaay a ngi ci paxu jaan dama ne la way toppal na li nga naan ma paxu jaan ñooñ dañoo man tus xanaa yow gëmoo alquran ndax da ngeen di weddi yàlla waxu borom bi tabaaraka wa taala sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen di weddi gëm lan waxi ñoo xam ne ay buxaabakat ay ñoo xamante ne ay njabarkat yoo xamante ne yu salte te xeeñ seenu seenu bind kese lu ñàng la nekk ay nit ñoo xamante ne yàq lañ newee ci kaw suuf di tëkku nit ñi te noo moo tax it comme que noonu lañ mel moo tax dañuy bañ ku leen démasquer booy wax ñuy tëkku nit ñi naan diw la ko daloon ñun la dañuy wax lu leen amul waxuñu dëgg voilà képp koo xam ne borom bi nam moon bindoon na lu njëkk ne yow njabar dina la dal mais dalay dal yonent bi alayhi salaatu salaam moo gën ñépp moom la gën a borom bi gën a aar te borom bi def na njabar dal ko du waxoon nañ la bee passé te loolu gisoon nañ ko ci suuratul falaq ak naas yi bañ koy gis lab yi comme ni ko sayyidatu Aisha radiyallahu anha daal di woon euh, nettalee ne Labid nekk ci saxiix yi ne Labid ci boppam Ibn al-Asam benn yahuud yi la woon boo xam ne moom moo njabaroon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci karaw boo xam ne ci karawam léegi ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam après bi mu kiiwee mu ne est-ce que yëg nga yow Aisha que ne njaba njabaroon sama euh, malaaka yi wax nañ ma kan la mooy Seydina Jibril Seydina Mikaayil alayhi salaatu wassalaam ñoo ñëw fekk ko muy nelaw léegi nag ñu wax ko ni mu demee quoi ni mu demee yépp ba mu yónni woon benn riwaay bi ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib ne dem leen njabar ga fa mu ko def mooy fa mu ko def ci benn teen la ko def ñu dem daal di koy génne léegi nag jox ko li nga xam ne falaqeek naasi ba mu ko jàngee moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu affaire yépp deñ léegi mu sawar affaire yi deñ léegi yow loolu mooy est-ce que léegi dañ naan woo non non loolu day wan ne kon kii du yonent kon parce que yàllaa ko bindoon ngir wan jaam yi loolu borom bi est-ce que mënu ko woon a muccal ci loolu ah kay waaye da koo def ngir wan jaam yépp que ne gis nga borom bi lim bind ne dina la laal kenn mënu ci ës lëf laa wax kenn ci mënu dara moo tax comme li wolof yi wax kese fi am gis nga jant bu fett fële ca kaw di fenk fenk daal di génn léegi ab xat boo xam ne dafa jonkan di ko mbow ngir bañ mu génn kooku day day day day day mbow rek ba ba ba ba ba lii bi mooy mooy mooy baat bi dee ba baat bi teppeeku waaye du dee jant bi feeñ dee kon nag loolu rek la mooy njabarkat yi noonu kese la tus lañ la manalul yow ragalal sa borom tabaaraka wa taala gëm sa borom bu fi nekk di leen gestu parce que booy gestu di tardé yow lenn la gis nga bu dee protection bay ut bu fi ut ay talsami kenn yooyu yëpp ay caaxaan la du dara ay talsam ak gaay naan la alquran laa liggéeyee façon yooyu ay benn xarum benn melo ganaaru benn melo ñetti guro ñetti puso yooyu moom yëfi saytaane dëgg lay niru voilà léegi nag loolu sànnil fële fil ardi ci as du ci asamaan wala fi sama du caagante ne ci asamaan yi ba ni laay bi jeex loolu protection yooyu la yonent bi alayhi salaam jàngale waaye ki nga xam ne gëmu ko nee na jullit la waaye boo ko waxee falax ak naasi mu naan ah falax ak naasi baax na waaye foo jaar ñu teg ci waaye mooy kooku loolu matu ko matu ko matu ko aar kaaraange kaaraange parce que gëmu ko li nga gëmul nag nan la lay jariñe yow alquran gëmoo ko jàppoo ne wax ji man na laa jariñ yow ki nga gën a gëm mooy bu xaabakat bi nga xam ne sant xaw ma nan jóge fa lu dëkk ca àll yu sori ya comme ni ñu ko waxe woon moom nga gën a gëm mooy téere bi mu la jox wala lim la ne naanal dee ko naan saa su ne moom nga gën a gëm waxu yonent bi alayhi salaam moo tax loolu lu dangereux la tawsamkat yi en fait ci kéefir lañ lay yóbbu parce que képp koo xam ne yow da ngaa dem ba waxu mbindeef moom nga gën a wóolu alxuraanu yàlla yow moom yéefér nga voilà de toute façon mooy sa jëf jooju noonu yow yaa ngi ci ala shafa jurufin haar yow yaa ngi ci peggu safara goo xamante ne nii dara daanaka yaa ngi ca biir moom kay xanaa borom bi repêché la voilà parce que quand même mënoon na yow ya borom bi tabaaraka wa taala quand même ngay jënde loolu mooy ku xam voilà bu dee lamda bi dañ koy xamal quoi mais nga xam ba pare yow jënde waxu borom bi ay waxu talsamkat ay njabarkat ay façon yoo xam ne xaw ma ñooy ñan ñooñu nga gën a gëm waxu borom bi sawaay bu dee ak ngëm yàlla des na fa nga wax ma wallahu taala alam ma najja illa ma naja illa man najja allah kenn daal duwul mucc lu dul ko borom bi tabaraka wa taala muccal kon nag mbir yaa ngi noonu nañ leen jàpp ci alquran jàpp ci sunna yonent bi alayhi salatu wassalam te noppal suñu bopp ci li nga xam ne ñooy ñooy buxaabakat yeeg njabarkat yii njabarkatu VIP yeeg njabarkatu seetlukat yeeg baa yi nga xam ne pattaawkat yeeg gaa yi nga xamante ne ñooy toog di tal sama def seen yu ñàng yooyu te bon ci njabar gis nañ fii li suñu borom wax gars yi dañ ne Seydina Sulaymaan moom njabarkat la alayhi salaam suñu waroom ne wamaa kafara Sulaymaan Sulaymaan waaye duwul de alayhi salaatu wasalaam du yéefér ndax njabar ci boppam ak kéefér la kon nag mu ngi noonu wal iyaadu billah suñu boroom nag ne kon gaay mënuñu cee lor bi ci seen njabar dañ doon jàng ba léegi nii min ahadin kenn illaa bi idnillah lu dul ci ndigalal borom bi ak ndogalu borom bi ak li nga xam ne mooy sopp lu mu soppoon ba pare mu ne nag gaaya waaye temps la mu na li lay wan ne gaay dañ leen doon piéger mooy Haarut ak Maarut dañ leen doon piéger mooy ne li ci suñu borom wax mooy ne lii ñoom doonuñ leen ko wax ne yéen li ngeen di jàng da leen di lor mais du leen jariñ non loolu doonuñ ko wax gaay te ñoom xam nañu ko ñoom ñu koy jàngale xamoon nañu ne en fait xam-xamu njabar bii dalay lor kese la lay indil mais jamais mu daal di lay indil njabar li nga xam ne mooy ak ak ak ak njariñ waaye ñoom doonu ñoo wax loolu liñ doon wax rek mooy ah attention fitna lañ de mooy xam-xam bii c'est grave c'est pas manipulable par tout par qui que qui qui qui ce soit du ku nekk ko mën a yor léegi rek yow bu dee pare nga ne non baax na man waa loolu lépp dinaa ci bàyyi xel ñu ne la aywa kaay ñu jàngal la waaye nag lii ñu ci teg lañ dul woon wax gaa yi moo tax suñu borom ne wa yata'allamuna ñuy jàng maa la nga xamante ne nii yadurruhum da leen di lor wala yanfa'uhum ta du leen jariñ de walaqad muy jabar wala mu ne walaqad te nag dëgg-dëgg xam nañu alimu ñoom de xam nañu ne laman ishtarahu ne képp koo xamante ne nii moo jënduloo lële maalahu daal mooy njabar goo gële daal di koy weccoo ak li nga xamante ne mooy sa ngëm yàlla waaye tamit tax nga weddi yàlla nekk ci loo lële daal di koy tànn ci bàyyi fi téeréb yàlla waaw mu ngi noonu moom lañ doon wax sànq naan jabarkat yi gis nga boo leen toppee ak gaa yi nga xam ne mooy ne li yàlla wàcce ci alquran ak sunna loolu ci boppam ngay doyadal daal di koy féeteel kaw li nga xamante ne mooy njabar te loolu mooy ak kéefër dëgg-dëgg voilà loolu la moo tax suñu boroom ne dañoo xam nañ ne la man ishtarahu képp ku weccee njabar ak ka ngëm yàlla ak li boroom bi wàcce maalahu ko ne waa jooju ne noom du ko ñeel am fil aaxira ci àllaaxira min xalaaq amu ci benn cër du ko fa am lu dul ay mbugal cëru bànneex ak li nga xam ne xéewal du ko fa am non non non kooku ay mbugal kese koy xaar foofule ñu boroom ne wala bisa ak a ñaaw wala bisa ak a ñàng te yées maa li nga xamante ne nii sharaw bihi anfusahum moom lañ jëndee seen bakkan yi ay way gaa yi daal ñoo jël seen bakkan daal di koy teg ci lu ñaaw lii di ko jàngi loo xamante ni du ay lor kese la leen di indil te du leen jariñ ñu daal di waaye lañ cay am ci seenu dund notoriété ga nit ñi leen di topp ak ñu man di jaamloo nit ñi ba pare tamit di jaamloo nit ñi nangu jabaru jàmbur ne daa rafet léegi ñoom ñu fexe lëgëy ko ba nga xam ne moom ñoom lay topp wala diw mële nga xam ne dañuy koy def ci seen yooyu njabar ko ba nga naan ndaw sa daa rafet wala waa ji daa rafet moom ndaw si nga xam ne njabarkat la mu lëgëy ko ba moom kese lay topp léegi nag suñu borom ne aka aka ñaaw li nga xam ne moom lañ jënde seen bakkan yi ñooñu de moom bokkul ak ñi nga xam ne ñoom ñooy libérer seen bakkan yi ci yu bon